ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim zaalika min anbaa'il ghaybi nuuhiihi ilayka wa maa kunta ladayhim idh yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu maryama wa maa kunta ladayhim idh yaxtasimuun suñu boroom a ngay wax ci laayaam ñeent fukk beeg ñeent mu ne daalika gis ngeen yii nag ma leen nettali ci nettali sayyidatuna Maryam ak ka nga xam ne mooy yaayam ak ki nga xam ne mooy nettali seydina Zakariya ak seydina Yahya alayhimu salaatu wassalaam min ambaayil ghaib bokk na ci xabaar yi nga xam ne xew-xew yi nga xam ne ci kumpala ne nuuhiihi ilayk ñun de tabaaraka wa ñun dañoo la ko di yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam wa maa kunta te yow nekkoo woon fa ñoom id yulquuna aqlaamahum jamono ja nga xam ne moom lañ la doon junju fan lee lañ doon sànni la nga xam ne mooy seen seen bindukaay ya nga xam ne moom lañ doon tegoo li nga xamante ne nii mooy ca ndox ma moom lañ doon tegoo bant ngir xool ana kan ayyuhum ana kan ci ñoom mooy kilifa ya ñane woon nekku ah Imran suñu kilifa gi nga xam ne nekku fi doomam juddu ginnaawam kilifa yi ku nekk ne man mii maa koy yor man mii maa ki nga xam ne maay chargé wooy mbiram maa koy yar léegi nag dañu xam wutee léegi nag ñu ne nan lañ koy départager ku nekk war a jël sa aqlam sa xalam mooy la nga xam ne sa bindukaay ñu daal di koy def ci ndox après dañuy def piloof mooy tegoo bant xool kan mooy génnle voilà kenn laa yi ñu xool nan lañ koy génnee kenn koo xam ne bokkul ci mbooloo mi bu mu jël rek te bokkul combiné bu ñëwee bu mu yëkkati rek ñu xam ne kooku moo gañe léegi nag te loolu nag lu dagan la ci l'islam loolu mooy loo xamante ni dañ ko lépp loo xam ne dañ leen a war a départager war koo séddale wala boo am koo xam ne dañ naan ñoom ñeent lañ waaye place yi ñaar la voilà dañuy dem ndar oto bi nag ah, oto bi nag mbir mi menn la mooy oto bu ndaw la chauffeur bi bu ci newee ñetti place am ci kanam ci ginnaaw ak benn ci kanam léegi nag suuf que gars yi ñoom cinq lañu léegi est-ce que dañu naan lan nañ surcharge déedéet mooy il faut ñu tànn ci trois le wala kat nu ñuy def bu boobaa dañuy tegoo bant bu dee ku nekk neewul parewul ne man noonaa bàyyi déw dem waa garaawul man man naa des bu boobaa ku nekk téye na day dem dañuy tegadoo bant voilà léegi nag woo benn waay bu jóge fële koo xam ne xamul lin kii ne ko yëkkatil bu mu yëkkati soit ñoom ñu d'accord ne ku ñu njëkk a jël kooku mooy toog wala bu ñu yëkkatee day jël par benn benn bu jëlee ñeenti ñeenti ñoo ñooy dem kenn ki des loolu sharia la loolu yonent bi alayhi salaatu salaam bu doon tukki ci tukkeem yi di dem ci xare yi noonu la doon tegoo bant soxnaan yi mooy du ñëw ni kii day tegoo bant ku sa bos génn yow lay àndal mu ngi noonu kon loolu noonu lu ama am solo la ñoom nag nii lañ def te loolu mooy alayhim salaatu wassalaam nga xam ne kon nag mu nekk su yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa maa kunta ladayhim ne woo fa ñoom id yulquuna keroog bi ñuy sànni aqlaamahum seen bindukaay ya ca ndox ma ayyuhum maryam ngir gaay war a ñëw jël ci benn ak ban mooy njëkk a teer wala yu mel noonu daal ni nga xamante ne nii loolu daal noonu lañ ko tegoon kan ana kan ci ñoom yakfulu mooy jël daal di nekk koo xam ne mooy yar maryama seen doomu mbokk bii seen doomu kilifa bii di ma di doomu imran bii di maryam alayhim wa wassalaam wa ma kunta ladayhim te yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woo woon fa ñoom ñoom kilifa yoo yële iz yaxtasimun keroog bi nga xamante ne nii ci la ñuy xëccoo di waxtaan seen biir kat moo koy yor loolu mu ne ko fekk woo woon ko de mu ne woon loolu mooy boo ko nettalee rawatina yahuud yi ak chrétiens yi te xam nañ ne jàngoo mënoo liir loolu way war nañoo xam ne lii wax yu la man maa ko di man sa borom mu ne id fàttalakul ba léegi ma dolli la ci nettali bii nii xaala fàttalakul keroog bi nga xam ne la wax qaalatil malaa'ika ci la malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam wax sayyidatu maryam ne ko yaa maryamu hee yow maryam alayha salaatu wassalaam inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala yubashiruki moom de moo ngi nay bégal bi kalimatin ci kaddu goo xam ne minhu ci moom la tukkee ismuhu kooku de turam mooy isa mooy almasihu ku teddi ki di isa maryam mooy kalimatullah kun fayakun la voilà moom moo ne ko kun mu nekk mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu le mu ne kon nag moom mooy almasih di isa di isa ibnu maryam di sa doom yow maryam wajiha mu nekk koo xam ne nag ku am dayo la fa borom ba ku sopp ku borom bi sopp ku ñu sopp ku ñu nangul mu ngi noonu fi duniyaa fii ci àddina wal aaxira waaye ca alaaxira borom dayo la fa de wa minal muqarrabiin te bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom la sa borom tabaaraka wa taala jegeñal ci boppam wa yukallimu naasa yi yépp comme Seydina Zakariya rek li ko malaaka yi waxoon borom bi wax ne wax leen ko mooy doom ji war a juddu fi mu war a jaar yépp wax nañ ko seen yaay ak war kële baayam laata muy judd fii it loolu la Seydina mu ne ko sa doom jooju nag di almasihu Isa ibn Maryam alayhima salaatu wassalaam yëgël sa boroom nee na la yow Maryam wa yukallimu alayhima salaatu wassalaam sa doom jooju day waxal ak naasa nit ñi fil mahdi ci mooy ci berceau bi fii nga xam ne mooy fi bu bu bu buy dóor a fii mooy ci laytaayam yooyu foofu nga koy téye dina fa wax ak nit ñi wa këhlan waaye bu nekkee magi dina wax ak ñoom wax boo xam ne wax yu lay doon man borom bi maa ko yónni ci ñoom ndax ku nekk mag te muuma woo di wax waaye mooy wax jooju taxul ñuy wax mooy dina wax ak ñoom loo xam ne minallah ci borom bi lay tukkee mu leen di woo ci yoonu borom bi tabaraka wa taala wa minas salihin te moom de moom bu dina bokk ci ñi nga xamante ne ñoo ñuy yiw ñi qaalat sayyidatu maryam alayhi salaatu wassalaam ne malaaka rabbi waxul malaaka de mais boroomam voilà comme que nee nañ sa borooma la wax ñoom ne ñoom moo tax barrières ngay dindi fee teg fee voilà booy ñaan boroom <laughs> moom li wax rek ida sa'alaka ibadiya anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida daan bu sama jaam yi laajee waxu ko ay non dane ko fa inni qarib man damaa jege voilà kon mu ngi noonu sayyidatu Maryam neewul malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam eh waxal leen ma sama borom déedéet xam na ne borooma ma ko gën a jege buubu xolam moo ko gën a jege ñoom ko malaaka yi di wax ak moom qaalat kon mu ne rabbi yow sama boroom anna yakunu lii walad moo man Maryam mi alayhi salaatu wassalaam moo ana nan laay amee doom walam yamsasnii bashar te benn góor laalu ma mooy mësumaa séy benn góor te kenn dencu ma loolu nan laa ci amee doom xaala ma suñu boroom ne ko kadaliki ne ko noonee ko sama malaaka yii ma yónni waxee la allahu boroom bi ko lay bind maa yashaa ku ko soob bu ko soobee moom mi soob boroom bi di bind ñu bari li ëpp ci monde bi ci àddina bi di judd entre góor yaay ak ndey yaay ak moom moom bu ko soobee mu bind koo xam ne baay kese lay am comme kan sayyidatu Hawa sayyidatu Hawa kan moo ko fan lu jóge lu dul ci faaru sayyidina Adam alayhi salaatu wassalaam lu jóge waaye naka noon bu ko soobee mu bind koo xamante ne nii nday kese lay am te du am baay te du am kii baay mooy kan sayyidina Isa mais ma ne bu ko soobee mu bind koo xam ne du am baay te am nday comme mooy mooy kan sayyidina Adam alayhi salaatu wassalaam moo taxoon mu ne inna mathala Isa indallahi ka masali adam <laughs> voilà moom gis nga misaalum Seydina Isa mii gaay di di di di yéemoo ko tëba ko dal mais fa borom bi du dara kamasali Isa kamasali Adam mu ngi mel ni Adam il moom borom bi dala rek kun fayakun nekkal mu nekk jeex na loolu ban ban ban ban affaire dof-dof lu jaamu ay ku mel noonu moo ne wal iyaazu billah kon nag mu ne kon nag kadaaliki ne ko noonu daal ya allahu borom bi yaxluqu lay ko soob idaa qadaa amra bés bu bëggee benn nam ne benn mbir bëgg mu am fa innamaa yaqulu lahu lim koy wax daal lenn la kun fayakun nekkal mbir moo ma nekk ci saase wa yuallimuhu muy malaaka yi di leeral ba léegi doom jooju nan lay mel mu ne wa yuallimuhul kitaab te sa borom boobu de moo koy xamal li nga xam ne mooy téere bi di li nga xamante ne mooy mooy mooy téere téere bu mag bu bu borom di tabaaraka wa taala lawhul mahfuz da koy xamloo wal xikma waaye da koy jox xam-xam bay tukkee ci téere ba mu koy xamloo wa tawraata xamal ko tawraat bi nga xam ne moom la joxoon Seydina Muusa wal injiil moo koy xamaal téere boo xam ne moom mii la koy jox muy injiil kon nag mu ngi noon wa rasuula suñu borom ba léegi malaaka yi di ko wax sa doom ji li muy doom yépp allahu akbar wa te ndaw yàlla lay doon de ilaa bani israil boo xam ne nag da koo yónni ci doomu israil yi lii moo tax yahuud yi dañuy fontu ñoom Seydina Isa ci boppam <laughs> ñoom ci ñoom lañ ko yónni ah te xamoo ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mooy ci seeni ñoñ lañ leen doon yónni voilà inna arsalna nuuhan ila qawmi mooy ne ñooñu mooy fii mu ne xanaa xamoo ne prophète boo xam ne bu doon ne tey comme ñu koy waxe ngir yombal mbir mi daal prophète boo xam ne ca français yi lañ ko yónni man bu ma nekkoonub japonais man concerné wu ma ci français yi lañ ko yónni voilà bu ma ne woon suédois man yónni ko ci man waxuñ la nag baaxam googu bu agsee ci yow bu ko jël doro mais dañ ne la moom yónni wuñ ko champ de kiiwam dafa restreindre fi nga xam ne moom lay woote champ de wooteem fi nga xam ne foofu bërëb bi mu wootee loolu ñépp borom bi na leen ko tënkal ba mu des yonent bi alayhi salaatu salaam moom la doon wax ci jagle yi ko borom bi jagleel naan yonent bu nekk dañ ko doon yónni ci ay ñoñam man nag ñu yónni ma ci nit ñi ñépp voilà ci la doon waxee naan wa ju'ilat liyal ardu bokk na ci jagle yi ma borom bi defal mooy ne wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha lana tahura ak comme ni niñ ko gisoon bi ñu gis wàllu tiim wa ju'ilat ñu defal ma li nga xam ne al ardu suuf si masjida muy jullikaay moo taxoon mu ne woon fa ayyuma fa aynama adrakat rajulun min ummati as-salah fa salli fal yusalli voilà fu julli jote benn kenn jaam ci sama xeet yu rek mooy benn jaamub yàlla fu ko julli fekk mën na faa julli mu ngi noonu le kon nag mu ne wa rasulan ilaa bani israil maa ko def ndaw yàlla mu yónni ko ci waa banu israil an nii ka man <coughs> mu ñëwee lii la leen di wax qad jittukum dikkal naa leen bi aayatin ci mandarga min rabbikum buy wane ne borom bi kese ngeen war a jaamu dukkee ci seen borom inni man isa axluqu damay bind lakum ñeel leen minat tiini ci ban ka hay'ati tayri lu mel ni forme picc day jël jël ban bi jox ko fa def ko mu modeler ko ba mu mel ni forme picc léegi fa anfuxu fiihi ma daal di koy ëf fa yakunu mu nekk ci saase tayran picc bi idnillah ci ndigalu borom bi tabaaraka wa taala wa ubri u may wéral al akmaha waa ji nga xamante ne nii moom bi mu juddee dafa juddu ak dafa juddu silmaxa kooku nga xam ne noonu la juddoo ma koy wéral ba mën a gis abrasa ki nga xam ne mooy deram moo yàqu moo am feebaru der ba yaram ni di yàqu kooku ma koy laal mu wér wa uhyal ma wa uhyi almawta bi idnillah may dundal ñi nga xam ne dañoo faatu ci bàmmeel yi ci ngi li nga xam ne ndigalu yàlla wa unabbiukum ma leen di xabaare di leen xamal bi ma takuluna ci li nga xam ne moom ngeen war a lekki ëllëg suba mooy ba ngeen war a añe wala reere wa ma taddaxiruna fii buyutikum ak li ngeen nëbb daal di koy denc ak li ngeen def ci seen magasin yi ci seen kër yi loolu lépp dama leen koy wax te gisuma ko woon inna fii daalika nekk na ci lii la aayatan mandarga lakum ñeel leen in kuntum mu'minin même bu deen nekk ngeen ay way a a a a rabbil alamin